léegi ñeme ko képp koo xam ne am na lu la metti rek ci ñu jiite yow foog nga ne affaire bi daal leen la quoi révolution lañ jël armée daal di xare quoi daal di xeex waaw ñooñu gis na buñ miinee lool lii tax ñu dem ba bàyyi ko mooy deegu garaaw gu am ba gaay yi bu rëngi rëngee leen ñu ba piitat ba gaay kii ñu daal coccaat mën a teguwaat waaw sinon bu loolu ci noonu la ñuy dëkk waaw kon nag mu ngi noonu même ki yelloowul nekk njiit wa inee wa in ta'ammara alaykum abd ci riwaaya ci ci euh, hadith sayyid al-Irbad bu ree boobu waxuma la dara xilaafa gi sax ab jaam moo ñëw bu dëkk Éthiopie forcé gaa yi nekk xalifa xam nga lool mooy du ku ñuy tànn ci bu daray am waaye ma ne kooku bu dee moo ñëw forcé fekk mu leen di teg ci ci ci alkitaab wa sunna isma'u wa ati'u allahu akbar waaw akbar <laughs> waaw mu ngi noonu léegi nag est-ce fi yonent bay saa salaam daa wax jël leen armes yi mukk dégg leen ngeen topp waaw dégg leen ngeen topp waaw te loolu mu wax gis nañ eh, li ciy wax mooy Seydina Anas riwaay bi mu ne dégg naa yonent bay saa saa wax Abu Dhar radiyallahu anhu Seydina Abu Dhar yonent bay saa saa daf ko ko wax exclusivement moo tax imaamu Muslim soloo na ko waaw imaamu Muslim soloo ko mu jaar ci yoon bii dar Shu'ba ak yooyu ba ci Seydina Abu Dhar mu ne Seydina Abu Dhar dafa dem Rabada mooy fi mu génne àddina dëkk boobu sorewul Medina benn euh, village la mu fekk fa fa ida abdun ya ummuhum mu fekk benn jaam boo xam ne moom moo doon jiite ñooñu ci julli quoi jaam bi bi mu gisee Abu Dar ah mu xam ne kii way Abu Dar mu nar wane gannaaw mooy euh, reculer bàyyi moom muy jiite quoi waaw Seyna Abu Dar nag ne ko awsaani xalili ne ko nag sama xarit ba sallallahu alayhi moom moo ma digal may dégg waaye topp même bu dee jaamu éthiopien moo ma jiite allahu akbar <laughs> waaw kon loolu dañ ci xam ne jaam mën na jiite lan imaamu jàkk yooyu taxul ñuy wax waaw même bu dee lool la am na ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo riij waaw même bu dee xalifi bi wala ki nga xam ne mooy ministère bi chargé wu affaire kii bi Euh, culte yeeg li jëm ci wàllu jàkka yeeg yooyu moo ne jàkka sàngam jaam bii na fa jiite yow amoo droit bon man oh, ah, man moom saa yi ah, xam nga kii jaam lay wax mais ma amoo man moom waaye yow du ma fa julli ah jaam waaw Seydina Abu Dar yaa ko gën ni wala bi lan la koy retway sa sa wax te yo retway sa sa loolu mu ko la wax ñi ba isma'u gis nañ ci riwaaya bi ñu ne isma'u wa ati'u dégg leen te ngeen topp yéen ñëpp lay wax waaw même bu dee wa inis toome la même buñ defee mu jiite poste boobale wala euh, fonction boobale ab jaam boo xam ne éthiopien la na ngeen ko jël waxoon nañ la nag li taxoon yo retway sa sa na éthiopien parce que jaamu éthiopien arabe yi ci boppam euh, comme pays yëpp ah, ñun ñii bañ ñu jiite ñu du ñu <laughs> ñu ñoom dañ naan leen dégg leen topp leen même bu baat bu ma bëgg di wax parce que baaxul te te ñaaw mais pour ja pour dégg leen ngeen topp te pourtant ñuy wax mooy ñu dëkk Afrique centrale ak yooyu hein ñooñu noonu mais est-ce que jàmm la du jàmm mais même loolu le Sénégalais ko waxoon naa la dañuy gis hadith Seydina Irbaad mu ngi mel ni nga ñëw France ne français yi dégg leen ngeen topp même bu dee migrant sénégalais bu jógee ci mbëkk mi barki démb Barça wala Barça wala wala Barça wala Barsax moo fi ne moo leen jiite na ngeen dégg topp ngaa yi nag mooy yow ngaa yi non en France permettre li nga xamante ne mooy vote ñi nga xam ne ay citoyen ay ay ay ay ay population non européenne rek gars yi dañ koo bañ waaw population non européenne yi municipal yi xam nga Hollande naroon na ko fee def président Hollande yu fi ne bokkoon na ci ci programme am li mu doon wax dina fexe ñi nga xam ne dañoo am carte résident mooy man am carte boo xam ne ci France par dix ans lañ fiy nekk hein ñooñu noonu ñu mën a voter ci élection municipale yi bu ñuy fal par exemple ci yoolu loolu français yi dañ koo bañ ma moom dafa reculer xa projet de loi bi sax dugaluñu ko assemblée waaw te loolu pourtant ci ñuy wax mooy un tunisien un marocain un sénégalais un sri-lankais wala un un ku dëkk Botswana Botswana wala un argentin wala yooyu ñoom ñu bañ ne mukk waaw waaw ñu bañ léegi lan ngay xalaat nag ñu ne la ab jaam nag cette fois-ci un esclave bu leen jiitee sax yonent bi saab saab mooy loolu ci ñoom waxtalu koo xam ne mënu jiite warul warul warul warul walla jiite loolu la leen yonent bi saab saab jox gis nga exemple ñoo ci jox ci peuple yëpp ñun Sénégal France ak feneen fépp a ci yem demal ne américain yi ah américain yi baana pour nga nekk président moom il faut nga juddoo sur le territoire américain ay am nga nationalité nii moo tax ñoom choix choix Schwarzenegger <laughs> ñoom Schwarzenegger non Schwarzenegger mënu la fexe ba nekk président Amérique parce que nekk na gouverneur Californie parce que autrichien la xaw ma Europe daal la jóge bi nekkee gone daf nekk foofu après ba nekk mag am mais pour être président Amérique de l'Amérique des États-Unis d'Amérique il faut nga juddoo sur le sol américain waaw <laughs> yow imagine ñooñu nga ñëw ne leen nag <laughs> mooy bu choisir na gër dinañ nag bu ñu mel noonu nekk gouverneur wala mais président day de tous les États-Unis non loolu moom c'est impossible loolu ci constitution bi la bokk ci ko def ku président moom ku lii doo ku fi juddoowul léegi xalaatal nañ ñu ne leen bon léegi benn waay boo xam ne ci barsa wala Barsax jóge fee ca Ndakaaru Sénégal wala Éthiopie wala fi nga xamante ne mooy Freetown léegi euh, na leen jiite quoi gis nga américains yi dañuy mere bu boobaa waaw ñoom am nañu gaaw ci armes yi dañ lay flinguer faa wàcc bi lañ la jëme mais kii xaar <laughs> on va le flinguer mu xam waaw waaw waaw kon nag eh, lu ama am solo la waaw <laughs> loolu moom lu ama am solo la loolu moom daa am solo waaw léegi ah loolu moo tax yonent bay saasaam joxe misaal moomee ne même bu dee kooku la na ngeen ko dégg te na ngeen ko topp allahu akbar waaw moo xam njiit bi nga xam ne moo fi ne moo ko fi teg wala moom moo forcé sax nekk amul droit ne fi waaye teg na fi mais fekk mu ngi leen di teg ci li nga xamante ne mooy alquran ak sunna isma'u wa ati'u waaw dégg leen te topp leen allahu akbar kon nag mu ngi noonu waaw mu ngi noonu kon léegi ñun suñu ñi nga ne dañuy yor ay esprit révolutionnaire nee nañ waaw yeneen tubay saa saa fitna ji lay bañ waaw ndax topp ko day fay fitna boo jéemee kii am na doole waaw am na doole imposé na wala bokk ki jiite jox na teg na ko fi topp leen ko waaw fekk mu ngi leen teg ci alquran ak sunna mu ngi noonu léegi euh, am na lu ma bëggoon a wax bala ñu jàll euh, waaye daa mel ni fàtte naa ko waaw fàtte naa ko lii lépp mooy ngir lan yeneen tubaab saa saa lu tax lii ngir sàmm. bennoom jullit ñi bañ tasaar Abdullah ndax xam na ne tasaaroo moom ah moom leen kese lay indi waaw mooy li boroom bi wax ah wala wala tanaza'u waaw bu leen xëccoo de ndax bu ngeen ko defee ba tasjaloo wa ati'u Allah la ko tàmbale topp leen yàlla yim ngeen digal ci alquran wa rasul ak yonent way sa sam ni koy leeral ci sunna te nee nañu nañu dégg topp wala tanaasaxu te bu leen ci xëccoo de bu ngeen koy def fa tafshaloo di ngeen yoon jox di ngeen di ngeen am fashal di ngeen am échec wa tadhhaba rihukum seen seen seen doole seen ngelaw googu nga xam ne mooy doole gi tax ngeen man bi avancer day kasewu day dem wasbiru muñ leen waaw muñ inna allaha ma'a as-sabirin ñun de bu ngeen muñee yàlla ñi muñ la àndal yàlla àndu lan ñiy jaay révolutionnaire yonent bay sasan ne def leen lii ñoom ñu bañ ba bare jàpp ne yàlla ñoom lay dimbali boo tax dañuy dem kasewulee dans seeni bañ ndax mu ñu nekk fi nag walla di kii walla moom tey ah, ñaan gu nekk dañ ko ñaan ne yàlla du ci nangu tous parce que li mu leen digal ala lisaani nabiyyi defuñu ko ci lam nañu yonentam alayhi salaam saa samu wa ta'a waaw wa in istumila alaykum abd waaw waaw moo tax bi Seydina Umar radiyallahu anhu xilaafaam ci mu tegoon gouverneur bi nekkoon ci jiitoon Makka mu génn ci doon am fu mu doon dem dajeeg moom mu ne ko waaw koo bàyyi Makka mooy mu jiite leen mu nekk seen jiit quoi mu ne ko Ibn Abi Abza mu ne ko Ibn <laughs> ku ibn abi abza parce que saxaaba la mais euh, euh, Seydina xamu ko woon waaw Seydina Omar xamu ko loolu moo tax mu ko doon laaj mais ku kan mooy ibn abi abza ku ko mooy kan mu ne ko mawlan min mu ne ko kooku le mawlan la mooy koo xam ne waa Makka ñoo doon kilifaam libéré ko ci seen mawlaay Seydina Omar ne ne ah waa la maa nga yow yow ni ko waaw yow yow ab mawlaa nga bàyyi mu jiite waa Quraysh sax <laughs> ay saxaaba lañ léegi mais bon naak Abu Sufyaan Abu <laughs> Abu Sufyaan ngi ci réew mi laa wax <laughs> ah mu ne ko ah yow ab ab kii daal nga def mu mu jiite mu mu jiite waa Quraysh koo xam ne moom ñoom ñoo ko ñoo doon kilifaam mu ne ah amaa bu ne ko mu ne ko boo gisee ma def lool parce que moo leen gën a xam Alquran te moo leen gën a xam miraas yonent Seydina Omar ne ko ah bu dee de lool nga wax dégg naa seen yonent bi alayhi salaam mu ne inna allaha la yarfa'u bi hadha al-qur'ani aqwaman na wax ne looloo tax mooy xool ko ci mu nekk intérim waaye daa xool ko fa ëpp xam-xam waaye gin faa xam li nga xam ne mooy ëpp fa xam-xam gin faa te loolu mooy ci gën a miin alquran moo ko gën a xam mu ne looloo tax mu ne ko bu dee lool nga wax de dégg naa seen yonent man Umar ibn al-Khattab radiyallahu mu ne ah inna allaha dëgg-dëgg yàlla de la yarfa'u dina yëkkati ci alquran ji ay nit waaye dina ci teg ay nit waaw dina ci yëkkati ay nit dina ci wàcc ay nit waaw ku la gën ab xam alquran moo la féete kaw moo tax yawmal qiyam yonent way saa saam nee na àjjana buñ duggee dañ naan jàngal dañ naan nit ki jàngal nga yéeg waaw jàngal nga yéeg comme na doon jàng ci àddina fa nga yem foofu la sa ascenseur la lay yéegal la lay yéegal ca àjjana yu kawe fa nga yem fa lay yem allahu akbar waaw moo tax yonent way saa saam gis nañ Uhud da doon laaj kan moo ëpp lu mu jël ci alquran kooku lay jiital te ñu ba ñuy denc nit ñi waaw moo tax ñun bu ñu xamoon teggin yooyu nga xam ne mooy li yonent ba sunnaa yonent ba saa mooy boo nekkee xaafizul quraan gëdd yooyu da nga koy bàyyi xel yow boo ko doonul moom mu ne ko dee ci bàyyi xel waaw moo tax euh, am na ñoo xamante ne nii fële ci Afghanistan am na ko mësoon a dégg temps yooyu maa ngi woon Sénégal ñu doon nettali gaa yi niñ meloon ak ku mokkal alxuraan gaa yi euh, bu ñu nekkee ku mokkal alxuraan nii moom mooy toog ci kaw ñoom ñu toog ci suuf jamais ñuy toog ak moom côte à nii waaw <laughs> ñoom ci suuf la ñuy toog parce que ñoom dañuy jàpp ne alxuraan daal duñu comme que ñoom mënuñu ko dañuy jàpp ne ci alxuraan moom nekk côte à moom wala di ko féete kaw moom loolu moom duy teggin waaw te loolu nag min sunnati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ki ki mu jiital inna allaha borom bi tabaraka wa taala sa yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin alqur'an ji la yarfa'u dina yëkkati ay nit ci alqur'an la koy jaare la waaye dina ci wàcc ay nit ku ci gën a sàggan ah yow la ñuy jiite nag xanaa nga jaay mbiru doole <laughs> ba ñëw imposer sa bopp <coughs> kon nag lu kooku nekkuloon jaam waaye <coughs> waa kilifa waa Quraysh doon kilifaam waaye ñu teg ko fa ndax loolu waaye même moo tax jaam boobu doon jiite fële ca rabata yi da ngay xam ne lool la moo fa moo fa ginoon a jàng moo tax bi bi jiite Seyna bu Zar ak si mu xam ne kii Seyna bu Zar ah mu wane gannaaw Seyna bu Zar ne ko déedéet waaw ne ko déedéet man dañ maa digal lii la ma sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallam daal di woon digal kon mooy lii dañ ciy wane humble nit da ngay wàcc sa bopp waaw <coughs> foo man di toll nekkul ne foo dem dañ koo wila bind sa front bi waaw man maay doomu diw doomu diw sëriñ boobu nga xam ne niñ ko xame cell teem ak yooyu man maay doomam foo dem nga bëgg bu dul yaa ko wax it nga fexe ànd ak ñoo xam ne boo demee ñu publicité la ngir gaay jiital la loolu bokkul ci sunna dara te du muris waaw waaw foo ñëw wane sa bopp ba gaay yépp gis la ngir jiital la wal iyaazu billah waaw loolu du modestie wala Seydina Abu Dar doxale noonu waaye gis nañ ni nettali loo xam ne tamit danga nga dégg sëriñ bi di ko jàngal benn ci taalibe yi léeg-léeg nga tudd turu kam ko doon jàngal loolu aayul moo tax Seydina Anas ci beneen riwaay mu ne dégg naa Abu Zar hmm? dégg naa yeneen tubaab saa saa muy wax Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu muy wax Abu naan ko déggal te toppal waaw kon nag wax na ko ñëpp kon nag mbir maa mooy daal yow boo amee njiit rawatina nag léegi imaginer lan ngay imaginer ñun suñu réew yi nga léegi ñenn ñu réer ñi nga xam ne vraiment fii jaahilati fii jaahiliyatin jahlaa lañ nekk ñii ja ñoo ñooñu pire ténèbre ci lañ nekk ci ay gor nii ay ay ay caniveau ay poubelle ay mbalka ay mbalka yu salte ci lañu nekk nga dégg Sénégal ñenn ñi naan voilà man moom sa ñun moom na moom moom moom voilà maa bi ñu jiite voilà nangam ak nangam walla voilà joolaa bi ñu jiite nangam wala si nangam ak nangam waxi réer yooyu mooy lan. gaa yoo xamante ne nii mooy du nekk président Sénégal ah non non non voilà gaa yi voilà moom sax ñoom ñii ay jaam la ñoon nangam ak nangam tamit après da ngay wax lu amul waaw da ngay wax lu amul lan ngay xalaat nag ci ñoom te ñu ngi wax du ñu ay jaam ah. voilà parce que rek bokk na waasu sàngam moom mu ne ñoom du ñu jàpp du ñu jiite waaw ñooñu non non i ah, non non non non ah non il faut pas ñooñu di jiroor réew mi voilà parce que wóorul nangam ak nangam te seen wóorul bi yëpp léegi dañ ko jaar bëgg a jaarale nag ci loo xam ne lu concret la naan nangam ak nangam alors que du dara mooy ñoom ci seen bopp ñoo takk seen xol yi tilim ñu bon waaw waaw ba pare nekk ñoo xamante ne ni ñu mel ci wàllu sëy waaw boo ñëwee di takk seen doom ñu naan la mbokki fan boo waxee sant bi kese ñu jël ni walla yii géwél fan waaw géwél bi tamit ne lan géer lan ñu ak kan duñ ko rax wal iyaadu billah xoolal ñu ñu riir ñooñu nga xam ne ci jaahiliya lañ ne waaw waaw ñañuy wax seeni nawle lañ waaye nawloowuñ leen jàpp nañ ne ñoo leen gën waaw yow yonent way saat saa wax ñii ne leen même bu dee jaam éthiopien waaw moo moo leen jiite moom lañ def mu jiite leen dégg leen topp leen loolu moo taxoon mamluk yi loolu laa bëggoon a sàng fàtte mooy jaam bu ñëwee noonu du jiite waaw bu nekkee jaam warul muy jiite nekk jaam moom nañ koo moom nan lay jiitee nit ñi mais bu dee moo forcé am doole wala am ki jiite teg ko fa loolu ngir bañ dissidence ak fitna yonent way saa sànni déggal toppal waaye jaam bu dee dañoo ñëw comme ni mamluk yi defoon al mamalik fële ci mamluk yi ci Égypte nga xam ne bi affaire yi jaxasoowee finalement dañoo ñëw jël affaire yi quoi xilaafa gi waaw jël affaire yi biñ ñëwee ci lañ ñëwoon ci euh, euh, boroom xam-xam bu màgg bi <laughs> al-Izz ibn Abd Salam fekk ñoom bi ñuy door a jël kii mu ne affaire bi en fait comme que ñoom dañ leen a moom ba léegi ay soldats lañu ñu woon gars yi moom leen ñu def révolution de palais nangu affaire yi coup d'état affaire yi daal di jël mbir yi jiite léegi bon borom xam-xam la mu wax leen dëgg que ne tant que nekk ay ñoo xam ne dañ leen a moom mënu leen a jiite nit ñi loolu nag metti woon leen. moom lu ñu metti leen loolu metti leen ci la mu ne leen mu ne leen na mën a nekk mooy il faut yéen ñi leen moom libérer leen ba ngeen nekk ay kii minimum ngeen mën a légaliser mooy ñu neew duñ leen topp de ndax loolu la ñu leen tibay sa sam digal mais dañu ne ci côté légal légalut loolu leen bëggoon àndul sarian bu dee nit ñi am nañu seen plein gré kenn porté leen defu leen dara yéen ñii mënu ngeen a jiite parce que dañ leen a moom il faut ñu libérer ba pare au minimum ndax nekkul woon xalifa du xilaafa lañ yoroon mais ñoo jiitoon Égypte waaw mooy benn ci gouvernorat yi ñu yoroon benn ci territoire jullit ñi benn gox ñu yoroon ko muy Égypte waaw léegi loolu dañ metti woon leen ñu bari ci ñoom benn jour léegi affaire yi euh, am benn mamluk boo xam ne ab ay soldats yu ñëw di ñëw doom bi ñëw xool ci œillère bi li ñu naan œillère xool ci koyo bunt bi xool gis muy mamlu ki quoi niñ doon solo ak yooyu mu daw ne bàyyi ngii ñoom la buñ leen ubbil mu ne ko ubbil ubbil doom ubbil waaw man sama deret faatu lu mel noonu la waxoon moo gën a woyof ci dëgg ngir wax dëgg rek man nii ma faar ci loolu ci dara ubbil waaw waaye ñëw di ko tëkku naan waaye yow yaa wax mu ne ko waaw maa ko waaw <laughs> moo tax tëkkuwaatee gaa yi ñëw naan la tuubal li nga wax retirer li nga wax loolu daa ah. yàgg laa wax mu ne moom retiré wul dara moo wax lii mu wax waaw manu ngeen a jiite fekk lii wët lii waaw waaw loolu la après bi affaire yi kiiwee ba mu ne sax léegi dafiy jóge dem Palestine quoi dem Sham euh, waaw waaw léegi mu jël ay bagaasam di dem mais ñoom bi ñu ko yëgee hein bi ñu ko yégee <laughs> dañoo gaaw kay dem dabi ko waaw waaw dabi ko ngir def li def li mu wax hein ba pare indiwaat ko ngir indiwaat ko ci dëkk bi mu ne non non non moom kay sawaay lii la lii ma leen wax moo moo moo moo moo am ci lañ door ci la door a nanguwaate ñëw waaye affaire bi loolu la mooy gaa yi loolu mooy dëgg mais moo tax ñoom neewuñu ko neewuñu ko may dara lañ la dul topp duñ leen topp ah waaw ñee dane mais bu dee lu légal moom mënu la légal <laughs> ah. waaw mu ngi noonu li nga ñëw forcer nit ñi ba pare bëgg ñu légaliser leen ko dañ naan lool nag moom légaliser wul topp moom dañ leen topp waaye nag di leen ko fii <laughs> hein ah man de euh, euh, loolu moom man da nekk kon nag loolu lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la waaw kon daal loolu mooy li yonent bay saa saam digle gis nañ ba léegi ñu ñi nga xam ne dañ ñuy jiite lii la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg ak sama la ñu dénk ak sama wa taa